baada acuudu billahi min alsheytaani alrajim waclamuu annamaa ganimtum min sheyin fa anna lillahi xumusahu walirrasuuli walidilqurbaa walyataamaa walmasaakiin walyataama walmasaakini wabni sabiili in kuntum aamantum billahi wama anzalna ala abdina yawma alfurqaani yawma altaqa aljamaan wallahu ala kulli shay'in qadir suñu boroom tabaaraka wa taala di wax ci laay ñeent fukk bi ak benn léegi nag mu ngi ñëw nag di wax ci li nga xam ne mooy xanaayim yi xam nga ji jàlbeenu saar bi borom bee ngi doon wax na yasaluunaka anil anfaal ne ñu ngi lay laaj ci li nga xam ne mooy butin de guerre yi di màng wii ngeen xam ne moom ngeen jëlee ci yéeféru Quraysin yi gisoon nañ li taxoon la nga xamante ne daa bii weesu dañu ne woon bañ ko doon wax dañ ne woon ki ko waxoon moo doon Seydina ki nga alhamdulillah Abu Darda non non du Abu Darda ki ko waxoon mooy Seydina euh, Ubaada ibn Saamit voilà Seydina Ubaada comme ni ne ci ci Musnad al Imaam ci ci Euh, al imaamu kii soloo na ko ku mel ne al imaam Abu Daawud as-Sijistaani rahmatullahi alayhi Seydina Ubaada ibn Saamit moo waxoon wax jooj na ñii mooy ña ñii ña dàqe woon gaa yi ne ñun ñoo moom affaire bi ñii ñoo moom butin de guerre bi ña desoon ca doon ko dajale ca ca toolu xare ba na ñoo ko moom ñëwaroon yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ñoo ko moom moom moo doon wax ne ñun suñu jikko def ca ñaawoon voilà Seydina Ubaada la waaye du Seydina ki nga xamante ne ni Abu Darda radiyallahu anhuma wa ardaahuma kon gisoon nañ loolu bi ñuy laaj mbiru màng mi ak li nga xam ne xadiisu seydina Sa'd ibn Abi Waqqaas radiyallahu anhu wa ardaah li ëpp nag ci boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ ne boobu noonu laay bu njëkk boobu noon suñu boroom leerala gu fa woon lii nii nii muy wax fii nii mooy comme que dañ cee defoon noonu di ko xëccoo mu jël lépp daal di koy jox yonent bi alayhi wa wassalaam mu daal di koy séddale comme ni Seydina Ubaada wax ala sawa yemale leen ko ñoom léegi nag waaye suñu borom gina leeral mbir yooyu nag ak tey xaniima yi yi nga xam ne ñooy màng yi butin de guerre yi ñuy jële ci xare yi moom lay gën a leeral nii nag ana ci kan la jëm mu ne nag waalamu na ngeen xam ne annama ghanimtum lépp loo xam ne daal ngeen koy màng jële ko ci yéeféer yi alxaniima ak al anfaal en fait al anfaal day dugalaale ganiima waaye day dugalaale fay li nga xam ne fay gisoon nañ ko bi ñuy gis ma afa allahu ala rasulihi min ahlil qura bi nga xam ne moom lañ doon loolu gisoon nañ ko bu yàgg ba ñu doon gis xare ba doon wax ci li nga xamante ne mooy xare waa banu nadir waaw yahud yoo yële bi leen suñu boroom doon génn loolu gisoon nañu ko kon nag léegi al fay u gisoon nañ ne mooy alal ji nga xamante ne nii day jóge ci yée jullit ñi dañuy ñëw jële ko ci yéefér yi waaye xare amul bal tàkkul jaa si jógut mooy dara ñoom dañoo daw wala ñu encercler leen wala ñu daal leen wër ndomba léegi gaa yi daw wala boog ñu négocier ne dañuy dem léegi alal ya ñuy jële foofale te xare amul moo tax mu ne woon famaa awjaftum alayhi min xaylin wala rikaab kon loolu la alal jooju mooy al fay u mooy dafa dellu faa mooy dellu na wala mooy day delloo suñu boroom a ko delloo jullit ñi delloo ko alayhi salaatu wassalaam loolu gisoon nañ ay àtteem foofu waxoon nañ ne ganiima dinañ ci ñëw ci saar bii kon nag mooy waxtoo a ngi walillahi alhamdu wal minna ganiima nag mooy bi nga ne nii moom mooy li nga xamante ne comme ghazwatu badrin yooyu nga xam ne xare daa am léegi nag nga xam ne mooy ak jullit ñi gañe alal ji ñuy jële ak la ñuy jële ca ñoom mooy yéefér ya moo xam alal laaj yiñ fay jële ci ñoom ñépp ci toolu xare bi ginnaaw bi ñu leen gañee nga xam ne xaree am loolu la ñuy woowe ganima léegi nag boo leen boolee ñoom ñépp nag am na ñu ne loolu lépp mooy alanfaal boo leen boolee loolu lépp am na ne alanfaal ganima yi lay wax kon nag walillahi alhamdu wal minna léegi nag nan la ko suñu borom di àttee nooy ma fay gisoon nañ ko boobale léegi ma nan lay demee muy koom muy màng mi nga xam ne moom la ñuy jële ci butin de guerre bi nga xam ne moom la ñuy jële ci toolu xare lool nag la suñu borom di leeral fii mu ne mu waay waay na ngeen xam yéen jullit ñi ne ma ka dëgg-dëgg lépp loo xamante ni nii ghanimtum daal di ngeen koy koomoo daal di koy màng daal di koy am comme butin de guerre min shay'in ji dara rek fa anna lillaahi borom bee ngi séddale nañu déglu fa anna lillaahi dëgg-dëgg ñeel na borom bi dala ñeel azza wa jalla xumsahu mooy bu ñu ko daal xaaj li nga xamante ne mooy juróomi xaaj la ñuy xaar xaaj alal ja ñuy jële ci butin de guerre bi ci màng mi juróomi xaaj lañ koy def benn xaaj bi mooy juróomil bi benn ci xaaj yooyu moom mooy xumus al al xumus mooy un cinquième bi loolu kan moo ko moom mu ne lillaahi ñeel na borom bi tabaraka wa taala walir rasuli ak ndawam bi sallallahu alayhi wa walidil qurba ak ñi nga xam ne ñooy way jege ñaalee kat yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tekkiwul ne ku nekk mën a taxaw rek ne ah walidil qurba kon kaay leen jox saay mbokk ndax man demoon naa déedéet déedéet walidil qurba bi ñooy ñi nga xamante ne ñooy way xaraabatu nabi ñooy mbokk jege ñaale yonent bi alayhi salaatu wassalaam ci wàllu deret léegi nag boroom xam-xam yi rahmatullahi alayhim dañ cee wuute moo ñoo ñan la am ñenn ñoo xam ne moom ci salaf yi mooy ñi nga xam ne ñooy way dawlu yu baax yi dañ doon wax rahmatullah alayhim am nañu doon wax ci ñoom ne waa Quraysh ñépp la voilà mooy ne alal fay fii mu ne loolu lan nga koy xam mooy instant bii nii bu doon dañoo jullit ñi daa am xare bu jaar yoon boo xamante ne nii dañ ko sumbo ak ay yéefér lañ fa jëlee loolu noonu kon waa Quraysh la ñuy seet ñan ñoo bokk ci waa Quraysh buñ jëlee alal dañ fa jëlee dañ koy xaaj juróomi xaaj benn xaaj bi ñu teg ko fee boobu mooy lan lillahi walil rasuli wali dil qurba waa qurba ñooñu li dil qurba am ñu ne wooy waa Quraysh waaye nag loolu bu ñu ko wax bariwul am ñeneen ñu wax comme ku mel ne al imaamu Maalik ibn anas imaamu daaril hijrati rahmatullahi alayhi wa radiya anhu muy boroom ngir mi moom mu ne waa banu haashim kese la mooy mooy waa kër yonente bi alayhi salaatu wassalaam muhammadu muhammadun ibn abdillahi shaybata haashimin wala haashim moomu mooy mooy maamam mooy ñaar mooy ñaareelu maamam ndax maamam mu njëkk mooy Abdul Muttalib maam bi ci tagu mooy Hashim léegi doomu Hashim yi nag moom moomu mooy sëtamu Hashim yi ñooñu noonu te nekk ay jullit ñu ne ñooñu kese la loolu al imaamu ba Maalik rahmatullahi alayhi daal di wax kantaaku mel al imaamu Shaafi'i ak ñoom imaamu Ahmad ak mbokkam al imaam Ishaaq ibn Raahawayh wala Ishaaq ibn Raahawayh rahmatullahi alayhim ñoom dañu ne noonoonoo du ñooñ kese de waaw d'accord nañu ak li imaam Maalik wax ne waa banu Haashim waaye nag duñu ko yemale ci ñoom ak waa Muttalib waa banul Muttalib mooy ñoom mooy surtout ki nga xam ne Muttalib Muttalib xam nga moo doon mooy maamu ubayda mi nga xam ne keroog moom la yonent bi alayhi salaatu wassalaam ne ko génnal muy ubayda ibn al-Harith ibn al-Muttalib voilà kooku noonu nga xam ne moom la waxoon ne jógal wa daal di woo Hamza daal di woo Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ñoom ñett ñooñ la tànnoon ngir ñu jàmmaarloog Utba ak Shayba ak al-Walid ibn Utba ibn Rabi'a kon nag ñooñu noonu mooy Abdul mooy ibnu xam nga Mutalib boobu noonu moom lañ doon wax Abdul Mutalib naan Abdul Mutalib jaamam la ndax Mutalib en fait euh, frère Hashim la en fait nii la demee mooy Hashim mi nga xam ne mooy maamu yonent bi alayhi salaatu salaam te jur c'est Abdul Muttalib di Shaybatul Hamdi mi jur Abd euh, euh, Abdallah mi jur yonent bi alayhi salaatu salaam ah, Hashim boobu ak ki nga xamante ne mooy Abdu Shams ñoom ñoo bokk nday ak baay ak ki nga xamante ne mooy Muttalib bii ñoom ñoo bokk nday ak baay mu am seen beneen frère boo xam ne moom la ñu naan Nawfal Nawfal nag baay kese lañ bokk voilà mais bokkuñu baay kanta ki nga xamante ne mooy Abdu Shams Hashim wala nga ne Hashim Abdu Shams ak ki nga xam ne mooy Mutalib ñoom ñoo mas a bokk ndey ak baay léegi nag loolu nag ndax ñooñ mooy hmm, Muhammad ibn abdillahi shaybata haashimin wa abdu manaaf abdu manaaf mooy seen baay mooy baayu haashim di baayu abdu shams di baayu ki nga xam ne mooy ki nga xamante ne mooy mutalib nii waaye mooy baayu ñett ñii ñoo bokk ndey ak baay léegi nag nawfal ñoom ñoo bokk baay waaye bokkuñ baay mooy abdu manaafu leen jur léegi nag yonente bi alayhi salaatu wassalaam kon ñiñ la mujjee wax ni ñoom imaamu shaafi'i yu imaamu ahmadu imaamu ishaaqu ibnu rahawiya rahmatullahi alayhim ñu ne ñoom waa Mutalib wanul Mutalib surtout Mutalib yi ci lañu ñu ne leen lu tax ñu ne loolu dafa sax ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam mas nay séddale yu mel noon daal du leen kiy boole boole waa banu Haashim ak waa banul Mutalib boole leen lim leen jox ba ñi nga xam ne ci leen ci saxaaba yi nga xam ne ci waa banu Abdi Shams waa banu Umayya lañ bokkoon ñëw di ko wax yonent bi alayhi salaatu wassalaam dañu ne ko yonent bi alayhi salaatu wassalaam da leen ne ñoom waa waa waa kër Haashim ak waa kër Mutalib ñoom ñoo sa nekk benn ñoo masoon di ànd ci lépp ci jaahiliya laata l'islam di ñëw ak ci l'islam masuñoo tàqale ko loolu moo tax suñu boroom moom yonent ma lay sarsam boole leen looloo tax ñoom imaamu ahmad kon nag ne kon rahmatullah ala ak sëriñam di al imam ash-Shafi'i rahmatullahi alayhim ñu ne kon nag ñoom ñooñu ci lañu wala muy waa ñoom ñooy waa dal qurba banu hashim la ak waa banul mutalib kon nag mbir maa ngoogu te ñooñu mooy al imam muhammad ibn idris di imam ash boobale moom mooy maamam ash-Shafi'i yu moo tax ñu naan al-Muttalibi yu wala rahmatullahi ala al-jami' kon nag walidil qurba wa ngoog suñu boroom kon nee na ginnaaw kon lépp loo xam ne moom ngeen màng ci toolu xare boroom de moom benn xaaj bi ci juróomi xaaj buñ ko xaaj xaajee juróomi xaaj benn xaaj ba boroom bee ko moom ndawam bi alayhi salaatu wassalaam walidil qurba ak waay jegeñaale yonent bi alayhi salaatu wassalaam wal yataama ak ñi nga xamante ne ay jirim lañu wal masaakiin ak way ñàkk ñi wabni sabiili ak doomu yoon boo xamante ne nii mbir ya dafa dog ci moom mu woo dee te amul alal jam am manuñ ko koo yónnee te fii amu fi dara in kuntum kon ñii la ko jox in kuntum nem nekk ngeen amantum diggam billaahi ci yàlla mooy a joxal leen atti bii wa ma anzalna dem bu dee tamit nekk ngeen digëm la nga xam ne moom lañu wàcce ala abdinaa ci suñu jàmba muy yonent bi alayhi salaatu wassalaam yawmal furqaani keroog bi nga xamante ne nii mooy bésub ba nga xam ne ci lañ la diggante dëgg ak neen muy besub mooy mooy bésub xare badar lay wax ndax bokk na ci turam yi yawmal furqaan bokku na ci li nga xam ne mooy turu badar yi yawmal taqal jamaan mooy bés ba nga xamante ne nii ci la daje ñaari kuréel yi muy kuréelu yonent bi alayhi salaatu wassalaam ak kuréelu abu jahlinil mal'un wallahu tabaram di ala kulli shay'in ci lépp qadirun ku ko am kàttan la te ku moo yonent ma lay saar saam nii la séddaloon mbiru badar yi mooy ku amoon fas képp koo xam ne fas nga yoroon fas wi day am ñaari paar ki ko doon dawal ki yoroon fas wi am benn képp koo xam ne nag yoroo woon fas yow li ngay am mooy benn paar nga doon am noonu la ko doon defe comme ni mu saxi ci li xam ne mooy saxiix yi lir farasi sahman wali saahibihi sahm wali raajili sahm noonu la ko ba yonente bi alayhi salatu wasalaam séddalee wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin a Maazib ibn Maazib